ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim wa id axadnaa mina nabiyyiina miisaaqahum wa minka wa min nuuhin wa ibraahiima wa muusaa wa ciisaa bni maryam wa axadnaa minhum miisaaqan ghaliidaa kon boroom bi tabaaraka wa tacaala di wax ci laaya bi nga xam ne mooy juróom ñaareel bi waaye bala ñu cee ñëw ci lajataay bi ñu génn laay bi nga xam ne moom lañ doon gis mu ne annabiyu awlaa bil mu'miniina min anfusihim kene yonent bi salawaatullahi wasalaamuhu alayhi awlaa moo gina yey bil mu'miniina ci way ngëm yàlla yi minaan anfusihim ci seen bopp bu ñu amee dara rek loo xam ne moom lañ ci yokk mooy na yonent bi sallallahu alayhi wasallam comme li nga xamante ne nii noonu la ko al imaamul buxaari yu raxmatullaahi solo ci mawlaana abu hurayra radiyallahu mu jële ci yonent bi sallallahu alayhi wasallama mu ne amul benn way yàlla lu dul ne man maa ko gina yey ci moom fii ci àddina ak alaaxira mu ne jàng leen bu leen no bu leen soobee annabiyu awlaa bil min anfusihim muy laaya bi ñu gis sànk noon jàlbeenu laaya bi mu ne nag bépp way ngëm yàlla boo xamante ni nii dafa génn àddina bàyyi fi alal kooku ñi koy donn ñoo koy ñooy ay mbokkam ña ko war a donn ñoo koy moom ñoo koy donn waaye képp koo xam ne dafay bàyyi li nga xam ne mooy bor wala mu bàyyi fi loo xamante ni da koo sànk wala loo xam ne daf ko réer yoo xamante ne daal moom la war mu war koo fay ka génn àddina mu ne man maa koy fay yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne nañ ma indil ndax man fa ana mawlaa man maay ki nga xamante ne rasulullah sallallahu alayhi wasallam maay ki nga xam ne ma am ne ngu woy mbiram nga loolu bari na ci ay xadiis yu ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam di wax comme bi mu naan ana awlaa bi kulli mu'min min bi kulli mu'minin min nafsihi fa ayyuma rajulin maata wa taraka daynan fa ilayhi wa man taraka maalan fa li warasatihi comme ni ko al imaam abu daawud ak sëriñam al imaamu ahmad ibn muhammad ibnu hambal raxmatullahi alayhim solo yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne man maa gine yey way yàlla bu ne ci boppam képp koo xamante ne génn na àddina da bàyyi fi bor kooku kon bor bi ñëw leen ci man maa koy fay waaye ku bàyyi alal juñ lay doon ne nag demal ca ña nga xam ne ñoo la mooy ña nga war a doon ñoom ñoo koy fab moo tax loolu mooy lii ginnaaw gi la woon ndax ci njàlbéen bi ba muy door a dem madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam képp koo xam ne dafa masoon a am bor yonent bi alayhi salaatu wassalaam bala mu loo noon a jullee dala doon da doon laaj mbokkam yi est ce que am na bor bu nee ko am na bor mu ne jullee leen seen néew bu dee ne dañ ne bor bi moom amul bor mu daal koy jullee comme ci xadiisu Seydina Jaabir boobu mu doon nettali li nga xamante ne ni moo xewoon diggante Abdallah euh, Abu Qataada al-Haaris ibn Rib'i al-Ansaari radiyallahu anhu taalibe la ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam benn bés dafa am ku xa ku génn àddina mu ne léegi Seydina Abu Qataada radiyallahu anhu yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di laajte lool mooy bi muy door a gàddaay moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu laaj am ku génn àddina mu laaj na ndax am na bor ñu ne waaw mu ne kon jullee leen seen néew seydina abu qataada radiyallahu anhu nee na nag nit ki kooku ma xamoon ko ak ni mu ko ñeewante woon man yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di koy jullee jullee ko man dinaa fay bor bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ma nga ne yaa koy fay mu ne ko waaw mu jullee ko nee na saa bu ma dajee woon ginnaaw bi bu ma dajeeg moom ci mbedd yi wala fu mu ma dajeeg man rek laaj ma ne ma Abu Qataada ana bor ba ba ni ma naan ko fayaguma ko ba benn bés ma ne ko ma dajeeg moom mu ne ma Abu Qataada yow ana bor bi mu ne noo def ak bor bi radiyallahu anhu mu ne ko fay naa ko mu ne ko al aana barudat mu ne léegi nag la deram di door a sedd loolu la ñu bari di jaawale ñu naan nit ki bu génnee àddina miraasuñu ko deram du sedd doy dét du loolu déedéet yonent mi alei saatu salaam li mu wax mooy ki am bor fekk fay bor ba fam nekk mooy deram du sedd <coughs> kooku loolu la ñuy wax waaye loolu nit ñi lañ koy jaawale ku génn àddina ña la war a miraas sàggan defuñu ko yow jàngaloon nga leen ko tegoon leen ci diine jeex na yow doo ci dara la la waroon def nga ko léegi ñoom problème bi ci ñoom la kantaan nag bor bor moo tax loolu moo ëpp solo ci wàllu miraas loolu buñ ci ñëwee comme niñ waxoon insha allahu taala ci suuratu nisaa yi fi suñu borom di leeralee li nga xam ne mooy miraas bu soobee borom bi dinañ ci def benn tënk bu résumé bu ndaw a ndaw ci wàllu miraas inchaa allahu taala ak charte yeeg yépp bala ñoom miraas ak lan mooy jiitu miraas inchaa allahu taala kon nag affaire bi loolu la yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon noonu la doon def ci njaal benn bi ku amoon bor génn àddina du la jullee fekk amul ku ko fay wala boo fayoon nañu ko léegi nag loolu li tax mu ko doon def mooy ngir wane importance li nga xam ne am solo bàyyi bor ni mu amee solo ci ki nga xam ne moo génn àddina ñu war ko koo fayal ba nga xamee nag mbir moomu réglé na ko fekk def ko ci xelu saxaaba yi radiyallahu anhum samp ko ci seen xol yi ba mu këne moom bor dafa am solo ci dayok solo léegi nag ba loolu saxee mu commencé nag ne leen kon nag léegi ñu jàll ci beneen étape bi mooy ku fi amati bor man maa koy fay mooy li koy jullee ndax moom mooy fay bor bi te ku fi bàyyi luñ la doon ne nag mooy ña lay doon ñoom ñoo koy jël kon ñu àggalee wallahu taala alam suñu boroom naan wa id axadna kul yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ci laay bii lañ war a jël tey mi nga xam ne ci lañu jël minan nabiyina ci yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam miisaaqahum la nga xam ne mooy seen pacte ba seen kóllëre ga wam winka mu tàmbalee ci moom ne yow njëkk a jël ci yow ci yow wamin nuuxin ak seydinaa nuux wa ibrahima ak seydinaa ibrahim wa muusaa ak seydinaa muusaa alayhi salaatu alayhimu salaatu wassalaam wa isa bnam wa isa bni maryam ak seydina isa di doomu ndaw sañ naan maryam alayhimu salaatu wassalaam wa axadnaa minhum ma jël ci ñoom man borom di miisaaqan kóllëre xaliidan gu dëgër dëgër goo xamante ne nii moom laa jël ci ñoom mu ñu boroom mel ni dañ ne ko waa lu tax nga def loolu le mu ne li yas'ala saadiqiina an sidqihim ngir ñu laaj ñi nga xam ne ñooy yonent yi alayhimu salaatu wassalaam bu yowmal qiyaamee ma laaj leen ñoom ñoo ñële yooyu dëggu ñoo ñële nga xam ne ku dëggu ci ñoom ngay jaar ngir mën a dëggu an sidqihim te seen dëggu ga nga xamante ne nii moom laa leen yónni woon teg leen ci nga xamante ne nii mooy ñu jottali la ma leen yónni woon ma laaj leen ko est ce que defoon ngeen ko lu tax mu leen koy laaj ngir sooyloo ngir lan wedemloo yéeféer yi ndax yéeféer yi boo lëgee dañ naan ñu bari dañ naan yonent yi alayhimu salaatu wassalaam dara yo lañ lañu lañu indiwul liñ leen digaloon de yonent bi alayhi salaatu wasalaam leeral lan nañu ko te gisoon nañ ko tamit ci jataay ya weesu woon ci yenn saar yi tuddoon nañu ko nga xam dañuy ñëw ne kii de noox mi ñëwuloon alayhi salaatu wasalaam fenn lañu woowul su léegi nag ñun ñu nekk ay seede bi ñuy waxal ashhad ak ay ngeen nekk shuhada ngeen nekk ay seede ci kaw ñi nga xam ne ñoo ñoo fi newoon loolu le kon moom lay wax ni ngir mu laaj leen an sidqihim ci li nga xamante ne nii mooy li nga xam ne dëggu nga xamante ne nii mooy moom lañ doon seenug jottali ngir yéeféer yi dootuñ amati lu ñu wax kon nag bu boobaa waaye ngir mu laaj tamit ñi nga xam ne ñoo topp yonent yi aleyhim salaatu wassalaam an sidqihim bu ko defee ñoom ñu seede li nga xam ne que ne yonent yi aleyhim salaatu salaam ñii de indi nañ leen waxoon comme yonent bi aleyhi salaatu wassalaam keroog bi nga xam ne ci la ubbi màkka di jàngal nit ñi ba pare mooy xajatul wa wadaa mooy aj ba bi ubbee Makka xajjatul wadaa muy aj gi nga xam ne mooy ajug tàggatoo bi bi nga xam ne ci la doon wax dénk leen ay mbir jàngal leen ay mbir ne leen ndax hal ballaxtu ndax jottali naa saxaaba yi radiyallahu mbooloo mépp ne ko naam ne ko wax nga dëgg ne ko jottali nga yow kay jo raw nga sax li nga def sax mu ëpp jottali ballaxta yow jottali nga waaye laaye biire nga te tamit mooy ne mooy woyofal nga mbir yi waa laaye biir nga léegi nag muy yëkkati loxo bi ne allahumma ashhad borom bi tabaaraka wa ta'ala daal dil seede kon ñoom ñoo wax lii kon li yasala ngir ñu laaj as-saabiqiina ñi topp yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam te dëggoon an sidqihim ci ñoom seenu jottali seen dëggu laaj leen laaj la boo xam ne pour yéeféer yi la boroom bee gën a xam ñépp lim leen di laaj te moo gin a xam ñépp que ni mu tànn ñooñu ñoo gën a dëggu ci nit ñi laaju leen ngir tiiñal leen wala boog ngir daal di sikki sàkk ci seeni wax déedéet ngir wan ñépp